a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu al-akmalaani al-atammaani alaa xayri xalqillahi ajma'iin nabiyyinaa muhammadin al-amiin wa alaa aalihi wa sahbihi wat-taabi'iin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin ammaa ba'd fa yaquulu al-imaamu al-hujja abu zakariyaa muhyi ddiin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 anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala linnabiyyi sallallahu alayhi wa sallam laa tahqiranna minal ma'ruufi shay'an walaw an talqaa axaaka biwajhin taliiq rawaahu muslimun rahimahullah kon eh, walillaahi alhamdu wal minna ci jotaay bii ñu génn ba léegi ci garab gii nga xam ne mooy biñ tàmbalee téere beeg léegi mooy fukkeelu garab ak ñett muy chapitre numéro treize di wax ci di leeral bariwaayu buntu yiw yi bala ñoo ñëw ci mooy xadis biñ njëkk a gis ci buntu bi an abi dar jundub ibn judaada radiyallahu anhu annahu qaala qultu ya rasul ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam ayyul a'maali afdal qaala al imaanu billah wal jihaadu fi sabiilihi hadis boobu dina ñëwaat voilà loolu dama ko fàtte woon dina ñëwaat ci hadis ci téere bi mille deux cent quatre-vingt-sept dina ñëwaat tamit ci hadis numéro mille trois cent cinquante-neuf <laughs> fay hadis <laughs> boobu ban numéro la <laughs> eh, de ñu ngi ci saa yi nee nañu dina hadis bi dina ñëwaat mille deux cent quatre-vingt-six ak mille trois cent cinquante-neuf waaye nag bul décourager naka noonu la ndànk ndànk rek saatan fa saa la yonente mi alayhi waxoon Seydina Hanzala radiyallahu ta'ala anhu wa kon ci jotaay bi ñu génn gisoon nañu xadiisu Seydina Abu Dharr ndax wax la juróomi xadiis yu njëkk ci moom la ko al imaamu rahimahullahu ta'ala jële radiyallahu ta'ala mawlana Abu Dharr ah Abi mu doon li xam ne ci la way Euh, daal di ñëw euh, di wax daal yonent bi alayhi salaam ne borom alal yi daal ñoom raafale nañ la mise li baax lépp ñoo ko jël waaw ñoom daal raw nañ ñu daal ndeysaan waaw jëm yóbbu nañu daal payoor yu mag yi daal ndax nañ la xadiis mel noonu Mawlana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu daal dina koy solo comme niñ ko tudde woon léegi nag euh, ñu ñëw nag ci alxaamis xadiis bi nga xam ne mooy alxaamisu mooy juróomeel bi waaye mooy biñ tàmbalee mooy ci bunt bi waaye biñ tàmbalee téere bi ba léegi mooy xadiis numéro cent vingt muy téeméer ak ñaar fukk ak benn ci la xadiis bii nii eh, mooy numéro mu ne al imaamu Nawawi al xaamis kon juróomeel bi anhu mu koy jële ci Seydina Abu Dar mi mu jële xadiis yi fi romb yépp ba léegi annahu qaala nee na qaala lii nabiyu mu ne qaala lii annabi mu ne yonent bi saa saam daf maa wax waaw boobu moom mu leer na kii moom la doon jokk moom la doon waxal wax ko ne ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko laa tahqiranna min al-ma'ruf shay'an waaw ne ko laa tahqiranna ngalla waay bul xeeb mukk mukk mukk mukk min al-ma'ruf ci njekk jëf ju baax shay'an dara waaw yow njekk loo gis bul ne ah non lii dafa tuuti quoi bul xeeb dayoom ma ne jarul ma koy def parce que lii non loolu moom garaawul quoi mu ne déedéet bu ci xeeb dara walaw même bu dee ne an talqaa nga dajeeg axaaka sa mbokk bi wajhin taliq ci xar kanam goo xam ne gu nayi la gu ubbeeku la gu leer la waaw muy un visage avenant waaw dajeeg sa mbokk ci xar kanam bu leer xar kanam bu yaatu bu ubbeeku waaw nga xam ne da ngay dugal di mbégte dugal mbégte ci xolam bu la gisee rien mu gis la xam ne a ah, ak sourire bi nga àndal mu kontaan mu ne xadis boobu rawahu muslimun mu ne al imaamu muslim moo ko solo waaye al imaamu ahmadu soloo na al imaam abu isa muhammadu ibn isa at-tirmidhi rahimahullah ah, riwaaya bi nga xam ne moom la al imaamu at-Tirmidhi rahimahullah solo moo gën a yaatu ci bu imaam Ahmad bi ak bu nga xamante ne nii mooy al imaam ah, ah, ah, Muslim bi xoola al imaamu at-Tirmidhi te ñu ñëwaale ci insha allah gisaale xadiis bi tuuti bala ñoo jàll ndax daanaka yu mel ni yëpp gis nañ ko mu ne foofu. Euh, d'abord pardon imam Muslim mu ngi ko indi ci kitaabul birri was-sila wal adab baabun wala baabu istihbaabi talaaqatil wajhi inda al-liqaa foofu la ko indi waaw téere bi nga xam ne moom la def ci lépp lu jëm ci mbaax ah mbaax sila ak jokk mbokk jokk wal adab ak teggini buntu bi suraax yi di benn leen ci suraax yi def sopp talaqatul wajhi mooy nayyuk leeru xar kanam inda liqaa'i ci daje booy dajeeg sa bokk al wajhi nag du du kanam de kanam mooy fi pëy bi nekk ci wolof xar kanam la ñuy wax voilà <laughs> voilà kon ñu ñëw ci euh, riwaa imaamu Tirmidhi rahimahullah gis niñ ko gën yaatoo al imaamu Tirmidi mu ngi ko indi ci abwaabul at'ima an rasuulillahi baabu maa jaa'a fi iksaari maa'il maraq ray tay wooroo de akbar ana siisi a ah, mu ngi ñëw ma sha Allah ah, am nga am nga ma sha Allah kon mu ne abwaabul at'ima yi nga xam ne ñooy wax ci wàllu lekk yi an rasulillahi sallallahu alayhi wa ñu koy jëlee ci ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam baabul buntu buntu bi wax maa jaa fii lii wax di dikk di ci xadiis yonent bi wax di soññu nit ki ci iksaari ma il maraqa mu baril buy togg ah <laughs> ñeex ma muy kii wala soos ba ah yaa vay zose am vay zose la yow ah mu bari ndox mi ngir sóoraale ci dëkkandoom bi du pour yow rek yowit fay <laughs> ah iltafit ila ila ixwanika min ad-da'af wal wal wal fuqara way del gestu sa mbokk yi nga xamante ne dañoo ñàkk ah nga yokk ñulub bi waaw yokk li nga xam ne mooy ndox mi ngir mu gina bari ba ñuy ñoom ñu xaj buntu boobu la ko ënde ah mu daal di koy eh, muy wax nag nii ne am sayna Abu Zar ci càllale mu ne annahu qaal qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonente salaam dafa wax ne laa yahqiranna ahadukum shay'an min al bu kenn ci yéen daal di xeeb lenn lenn dara dara ci njekk ci jëf baax waaw bu kenn ci yéen daal di xeeb lu baax mooy lépp loo xam ne topp yàlla la rafetal la ci nit ñi nga xam ne maaruuf daa nekk loo xam ne baat la bu bu bu dajale yiw yi comme biir la rek waaw waaw kon nag mu ne bu kenn xeet yiiw dara wa in lam yajid même bu dee trouvé lu dul lii mooy fal yalqa na dajeeg axaahu mbokkam bi wajhin talq ci xar kanam boo xamante ne bu mu bu mu ubbi la buy wane ne gu mbégte génn la gu nay la mu ne wa in ishtarayta lii la ci yokk wa in ishtarayta ta boo jëndee laxman ndawal hein jaar ci sow la boucher hein waaw wala mbay la boucher nga daal di fay jënd jënd fa ab gigot tànku xar waaw waaw akbar wala nga jaar jënd ganaar aw tabaxta aw tabaxta wala nga togg xidran ab cin mooy leneen loo xam ne moom du ganaar du yàpp nga togg leneen mu ne fa ak na nga baril maraqata mooy ñeex ba soos ba waaw jus soos ba ñeex ma baril ko naa kel bi wax rif jaarika min te as tànqal tànqal ta nga tànqal sa mbokk ta nga tànqal ah yekkal waaw li jaarika min sa dëkkandoo bi waay waay waay masal ko ci bu ko aaki moo bul jàpp ne pour yow rek kaa fay xud hadhihi al wasiya wallahi min xayri eh, eh, min min xayri al wasaaya ndax li annahu min li annaha min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jàppal ma conseil bi gën di conseil ndax yonent bi alay saar saam moo ñu ko conseillé kon lii la mooy xatta kon nit buntu yiw yi dafa bari li kaale mag buntu yi xatta yow boo amul dara loo def lu yiw naan aw ma man manumaa wax yi kii di rëcc na wa non sa xar sa karam sa sa sa sa mbokk mu gis ci sa xar kanam ji ak mbégte rek loolu loolu rek sarax la allahu akbar loolu rek jëf ju baax la loolu rek njekk la joo xamante ne boo ko defee ngir borom bi borom bi dina la ci fay kon al imam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne as-sadis an abi hurayrata radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam kullu sulaama mina nnaasi alayhi sadaqa kulla yawmin tatlu'u fiihi shamsu ta'dilu bayna al-ithnayni sadaqa kulla yawmin tatlu'u fiihi shamsu ta'dilu bayna al-ithnayni sadaqa wa tu'iinu ar-rajula fii daabatihi fatahmiluhu 'alayhaa aw tarfa'u lahu 'alayhaa mataa'ahu sadaqatun wal kalimatu at-tayyibatu sadaqatun wa bikulli xatwatin tamshiihaa ilaa as-salaati sadaqatun wa tumiitu al-adhaa 'ani at-tariiqi sadaqatun muttafaqun 'alayhi rawaahu muslimun aydan min riwayati aisha radi allahu anha annaha qalat qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam innahu xuliqa kullu insanin min bani aadama ala sittina wa salaasimi'ati mafsil ala sittina wa salaasimi'ati mafsil faman kabbara allaha wa hamida allaha wa hallala allaha wa sabbaha allaha wa astaghfara allaha wa azala hajaran wa azala hajaran an tariqi nnaas wa azala hajaran an tariqi nnaasi aw shawkatan aw azman aw an tariq aw shawkatan aw azman an tariqi nnaasi aw amara bima'ruufin aw nahaa an munkarin adada sittiin adada sittiina wa salaasimiya fa innahu yumsi yawma idin wa qad zahzaha nafsahu ani nnaar kon al imaamu annawawiyu rahimahullahu taala muy wax ne assaadisu ci garab gii ñu nekk ba léegi ci toolu nit ñu sell ñu te yiw ja'alana allahu minhum wa radiya allahu ta'ala anhum wa ardaahum waaw mu ne ah, an abi hurayra mu ne xadis bi mu ngi koy jële ci seydina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu annahu qaala mu ne moom de di mawlana abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu hafizu sahaba radiyallahu anhu neena qaala rasulullah mu ne dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama neena waaw mu ne lan la wax kullu sudana gis nga bii moo xali seyna abu dhar bi njëkk a gis bi ñu njëkk a gis ci bunt bi daanaka ñoo niroo moo tax it waxoon nañ la ne la bii te wax nañ la mook zahaba ahlu dusur bële bi mawlaana Abu Zar bi bii moo moo mooy nekkuloon li njëkk gis mooy bi naan kullu mooy deuxième bi woon waaw yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa waaw te boobu noonu waxoon nañ la mooy bële rek waxoon nañ la boobu ne la Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaahu moom it koy solo kon mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa de dafa wax ne kullu sulama min bépp articulation lool taxawoon nañ ci mooy fépp foo xam ne ay yax dañ fay laale dañ fay daje waaw ci yaramu doomu aadama yi jëmmam ji fépp foo xamante ne ni ay yax dañ fay daje loolu la de alayhi war na ci kaw loolee xéewal goo ko yàlla def mu sant ci boroomam daal di ci génne sarax waaw ndax xéewal gu na waxoon nañ la ah daa am wari war wareefu sant da nekk ca gannaaw Allahu akbar kon mu ne bés bu nekk nag kulla yawmin bépp bés tatlu'u fihi shams bés bés bu jant bi fenk yow war na la nga saraxe génne saraxe ci sa mafsil yooyu sa articulation yooyee borom bi defal la te waxoon nañ la ñaata la te wax tuddaloon nañ la xadiis mi indiwaat ne Seydina imaam Muslim de soloo na ko ci yoonu Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha tuddoon nañ ci dara mu ne léegi lii la kon articulation bu nekk bés bu yàlla sàkk jaam bi war na ci génne sarax mooy sante ko boroomam bi ko defal ba mu mën a tàllal ay loxo mu wuyu ko muy lem ay baaraamam tàllal ay tànkam ah, yëngal ndiggam def lu ne dem ci wanag wi toog jóg dem sangu ji lu nekk mu def ko loolu lépp loolu nag articulation yee bés bu ne war na cee sarax mu ne waaye ta'dilu bayna bayna al-ithnayni sadaqa bu jaam bi ñëwee nag léegi nan lay remplir sant gëri mu war a sant pour articulation am bu ci nekk mu ne la yii nii yépp day day day remplir loolu sant boogee nga war a def waaw allahu akbar mu ne nit ki yaadilu ci riwaa imaamul Buxaari bi am na yaadilu waaw bi nag taadil mooy day àtte nit ñi ci justice waaw waaw day àtte nit ñi ci yoon mu bañ a nekk koo xam ne mooy teg leen ci justice rek àtte leen teg leen ci yoon te yàlla tax moo fi nekk yéwénal diggante ñaar ñoo xam ne dañoo jàppante wala dañoo xuloo wala daa am lu dox seen diggante daa am différent seen diggante waaw yow nga yéwénal seen diggante te yàlla kese tax moom la naan ya'dilu baynal isnayni sadaqa loolee bu ko defee te xool ci yàlla rek du faral kii jëraay kii tey kucceel ki ci des waaw déedéet du ko def de loolu noonu saraxe la waaw akbar benn ngoog boo xam ne booy def boo ci def rek ram dalay dalay dalay yow saraxe nga def mu ne wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fa tahmiluhu alayha aw tarfa'u lahu alayha mata'ahu sadaqa wala nga dimbali nit nga gis benn nit ah fii dabbatihi mu ngi yor otoom wala la muy war bu dee nga yor mbaam mbaam bu dee ñu yor gëléem gëléem wala ñu yor nag nag a nag defuñu ko ngir loola <laughs> ah du gisoon nañu ci xadiisu Seydina Abu Dar bi premier xadiis bi dim naan bi mu ko laajee ayul imaani no euh, ban jëf ci moo gën mu ne ko al imaanu billah wa jihaadun fi sabiil qultu ay ayu riqaabi afdal mu ne anfasuha inda ahliha wa aktharuha saman qultu fa in lam af'al mu ne tu'inu saani'an aw tasna'u li axraq waaw da dimbali kuy liggéey wala nga jàppale koo xam ne maîtriser wul la muy def wala nga defal ko dimbali ko koo xam ne bëggoon naa def mais manul loolu niroowul ak lii ah mu ne ko tu'inu rajula wa tu'inu rajula nga dimbali. nit ki fii dabbatihi ca war waayam fa tahmiluhu alayha koo xam ne gis nga mu ngay yéeg fasam wax ngir dem mu ngay yéeg ca otoom ba waaye difficilement la koy def amaana daa am crise lombaire noonu lañ koy waxe loolu nga xam ne ndigg lu met dangay jekk mel daa am lu benn courant buñ lu dóor nga koy xeet mu jaare fa di metti ba boo moywul boo ko kiiwul dangay ngay xëy doo doo teg sa tànk ci suuf doo ko man wala daa am na luy metti ci lu man di doon wala dara mettiwul waaye fas wi dafa kawe ndax naaru aw naaru góoru am solo la waaw teg tànkam ci étrier bi ngir yéeg xaw na koo jafe nga jóge ni seen ko rek daw kay tegal ko sa mbagg ne ko alaaji tegal sa loxo ci mbagg mi waay te yéeg <laughs> mu teg ci rek appuyé rek yéeg waaw kay kooku lay wax <laughs> waaw nga gis ko muy yéeg yow yaa ci oto bi mu ngi bëgg a yéeg lool obligé wul ne otoom kese la ci njaga bi wala ci tataa bi waaw oto baa ngi waajale mu kii di fexe yéeg di teg ci it ci ci marchepied bi di teg tànkam mais xaw naa kii mu teg rek nga téyel ko loxoom rek xëcc ko mu yéeg kay loolu it bu ko xeeb ci yiw ah wa tu'inu rajula fii dabbatihi ci war waayam fa tahmiluhu alayha nga fexe ko ci dimbali ba yenn ko ba ay ba fexe mu yéeg ci kaw war wa ba nga xam ne jafe woon na lool nekkoon na ci difficulté ngir yéeg ci ngir war ko aw tarfa'u lahu alayha mataa wala nga jàppale ko mu am lu mu doon chargé ci otoom bi walla ci gëléemam bi wala ci fasam bi wala ci chareetam bi nga ñëw romb ko boo ne ah waaye yow naa ko bàyyi mu ne non bul xeet loolu jàppale ko ci ne ko ah xaaral ma may la loolu kii waay jàppale ko ci mu yëkkati nga jàpp fenn mu yëkkati ngeen teg waaw ba mu chargé ba pare. nga dem na ko fi amaanillah waaw waaw zaadakallahu xayran waaw moom it bu ñaanal la mu ngi noonu bu dee day tukki nga na ko zawadakallahu taqwa wa waqaaka rida waaw waaw wa jamaaka wa ja'alaka alxayr wala wa jamaaka ma alxayri ah haythu ma kunt <laughs> aw kama qaal <laughs> kon aw tarfa'u lahu alayha mata'ahu sadaqa nga jàppale ko ba mu yëkkati ay bagaasam ay marchandise am wala lam doon teg ci kaw warwaay wi wala saagam ba wala la muy chargé wala saaku ceeb ba yow fay ah, loolu boo ko defee sadaqa nga jàppale ko lool sarax la mu ne wa tumi wa wa bi kulli xatwatin tamshiha ila salati sadaqa te bépp jeego waaw bépp jéego boo jéego ngir dem ci julli bépp tànk jéego boo teg ngir dem julli ji loolu le xamal ne loolee lan la sarax la dañuy wax xatwa di wax xutwa wa kullu xutwatin bépp jéego boo xamante ne nii cam si teg na ko ah loolu day nekk li nga xamante ne nii ah lool sarax lay doon bépp jeego bu jaam bi jeego nit ki ko tamshiha mu koy dox jëm ila salaati jëm ca jullikaay ba mooy ko ñuy jullee ca jàkka ja jeego boo teg sadaqa sarax la waaw ar waaw kasratul xutaa ila al waaw bokk na ci takku jëm ci toolu xare waaw baril say say tànk say tànk yooyu dem jëm ci jàkka yi allahu akbar waaw ah. ma sha allahu taala ay wa yoonu yiw yi kon ndax bariwul wallahi mu ngi noonu de mu ngi noonu kon bari na kon nag bu ñu gàttañlu ci yoonu yiw yi ah kon nag bépp jéego boo teg rek wa kullu xutwatin yaxtuha ila lsolati sadaqa jéego boo teg ngir jëm ci julli day mel ni yàkku saraxee yam lo mu ne watumi wa tumiitul ada ngay sorel dàq mu jóge dindi toxal al lor lépp luy lore anit tariqi ci yoon ci yoon wi lu mën a nekk ci yoon man cee lore ab brique ab mool comme ni ñu ko waxe woon yooyu yëpp nga dindi ko ngir bañ wala ay yoo xam ne wóorul wala gis nga foo xam ne ci yoon wi dañ koo gas nga jël suuf daal di koy remplir feesal ko ngir nit bañ dugg ci kàmb gi te te du ko yëg ah kon nag mu ngi noonu kon watu watu miitul aza waaw nga nekk koo xamante ne yii da ngay toxal dindi li nga xam ne ah lor la lu nekk ci yoon wi sadaqa lool sarax la mu ne xadis bii de muttafaqun alayhi imaamul Buxaari rahimahullahu taala moo ko solo lii eh, mooy eh, kàddu yi mu indi imaamul Buxaari moo ko solo ci kitaabu kitaabul jihaadi wa siyar baabun man axada birrikaabi wa nahwi waaw ci buntu boobu fala fala ko andi ci buntu boobu fala ko andi voilà ci buntu boobu fala ko andi lii ay kàddoom la ndax dane haddathana ishaq mooy ishaq ibn mansour ibn bahram al-kawsaj abu yaqub rahmatullahi alayhi qala akhbarana abdurrazzaq ah, as-san'ani rahmatullahi alayhi al-himyari abu bakr ah, mu ne akhbarana ma'mar muy ma'mar ibn rashid al-azdi al-haddani al-basri as-san'ani rahmatullahi alayhi an hammam moo ko jëlee ci hammam ibn munabbih abu uqba rahmatullahi alayhi moom moo ko jëlee an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kullu sulama min annaas alayhi sadaqa kulla yawmin tatla'u fihi shams ya'dilu bayna al-ithnayni sadaqa wa sadaqa wa tu'inu wa yu'inu ar-rajula fi ala dabbatihi fa yahmilu alayha aw yarfa'u alayha mata'ahu sadaqa wal kalimatu tayyibatu sadaqa wa kullu xutwatin yahduha ila salaati sadaqa wa yumiitu ladaa ani tariqi sadaqa muttafaqun alayhi hadis bi gisoon nañ ko ci arba'iin yi te dina ñëwaat hadis deux cent quarante-huit ak six cent quatre-vingt-quatorze ah kon jarul ñu ci hadis biñ génnoon tamit laa taxqiranna mina al-ma'ruufi shay'an ah, walaw an talqa axaaka bi wajhin taliq mooy bi ñu romb sànq boobu it dina ñëwaat ci hadis numéro six cent quatre-vingt-quinze ak huit cent quatre-vingt-douze insha allahu taala ci téere bi kon ñu jàll ñu jàll wala nañ jàll nañ jàll kon mu ne al imaamu al imaamu al an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne mu ne rawahu muslimun aydan min riwayati aishata mu ne hadis bi imaamu muslim rahimahullah it soloo ko waaye ci yoonu mu jaar ci yoonu saydatuna aishata radiyallahu taala anha wa ardaha ana foofu lan la fa yonent bi alayhi salaatu wa salaam e pardon pardon bala ñu génn hadis bi ñu nekkoon sànq kan kan moo ko solo muttafaqun alayhi wa al imaamu Ahmad voilà solo na ko waaw loolu dañ ko noona nasiya kon mu ne wa hadis bi dafa continuer indi beneen loo xamante ne sayyidina sayyidatu Aisha beneen loo xam ne daa solo hadis bi mu ne min riwaayati Aisha ci riwaaya sayyidatu Aisha binti Siddiqi radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma moom moo ko solo moom moo ko solo moom moo ko solo sayyidatu Aisha foofu lan la wax mu wax li mu ne yonent bi qaa anna qaala qaala rasuulullahi mu ne moom sayyidatu Aisha de ndawal yàlla li de sallallahu alayhi nee na waaw mu ne innahu dëgg-dëgg de xuliqa kullu insaan waaw nit ku nekk dañ koo bind nit ku nekk dañu koo bind waaw bind nañu nit ku nekk min bani aadama ci doomi aadama yi maam aadama yi alayhi salaatu wassalaam ala sittiina ci kaw soixante wa mi a ak trois cent mafsil ay articulation fi nga xam ne fi la yax yi di laale waxoon nañ ko leeraloon nañ ko comme baaraam yi fi ngay mën a yëngal daa fekk ay yax yi foofu dañ fay laale articulation yi waaw mu ne loolu doomu aadama bu nekk borom bi bindal na ko ci lan soixante ak trois cent muy trois cent soixante articulation moo nekk ci yaramu doomu aadama bu nekk waaw loolu waxoon nañ la mooy en général sinon ki nga xamante ne par exemple moom dafa amul i tànk wala ay tànkam après ñu dagg ko kooku mënoo ne parce que tànk ba amatu ko voilà mooy ku normal koo xam ne eh, ni mu juddoo en général noonu mu ne faman kabbara allah mu ne yonentu way saar ne nag képp koo xam ne kabbaaral na yàlla ne allahu akbar ah wa hamida allah mu ne alhamdulillah wa hallala allah mu def la ilaha illa allah mooy lii lépp mu def ci kabbara kan allah hamida kan allah wa hallala kan allah mooy bu ci nekk yàlla la koy defal te yàlla tax mu koy def te moom lay tudd ci allahu akbar alhamdulillah la ilaha illa allah wa sabbaha allah mooy wa sabbahakan allah mu sabbal yàlla ne subhaana subhaanallah waaye mu wax wasta wastaghfarallah mu sàkku borom bi daal di koy suturaal daal di koy jéggal ah mu ne ku def loolu wa azala xajara ba pare mu toxal aw xeer waaw wa azala xajara naan tariqin nas mu daal di toxal ay aw xeer aw doj woo xamante ni daa nekk ci yoonu nit ñi voilà dafa nekk ci yoonu nit ñi man leen ak gaañ mooy wa tumiitul ada ba la ñu gisoon am tariq waaw nga toxal aw xeer woo xam ne mu ngi fi gone yee doon football doon petit ci ngoon bàyyi ko fi teg ay mool mu nekk mu leen di servir de camp waaye ñu pare timis bi dugg ñu dem seen yoon bàyyi ko fi yow boo ñëwee ba gis ko dindi ko randal ko teg ko foo xam ne kenn du ci gaañu voilà kon loolu lay wax kon mooy nga toxal waaw xajaran aw aw doj anit tariqi ci yoon yoonu nit ñi annaas aw wala boog amara bi ma'ruf mu digle li nga xam ne mooy njekk aw naha wala mu tere an munkarin ci loo xamante ne nii du yiw du baax santut dul yàlla gërëm baaxul waaw mu ne ku def lool kooku adada sittina wa salaasamiya waaw mu ne adada limuk waaw a sittina soixante yi wa salaasamiya ak trois cents mooy moom bi mu defee lii daanaka moom def na saraxu lim yi nga xam ne moom la waroon ak joxe moom la waroon ak saraxe bés bu nekk ci articulation am yooyu waaw Allahu akbar waaw oh, mu ngi noonu mu ngi noonu day mel ni lu taxaw lii lépp non am na lu ma tëb si am na lu ma tëj kay wa azala xajara xajaran an tariqi nnaas voilà foofu nañ waat foofu parce que daa am lu ma lu ma lu ma sute mu ne mu toxal xajaran aw doj aw xeer an tariqi naafi ci li nga xamante ne nii mooy yoonu nit ñi mu daal di koy toxal aw shawkatin voilà fii laa tuba aw shawkatin wala ak ndig aw azman wala aw yax wuy gàññe an tariqi naafi ci yoonu nit ñi mooy daal lépp loo xam ne day gaañe ci yoon wi nga toxal ko loolu sarax la rawatina ndég aw doj ak ndég mooy épine ay xompalaa walla yu mel noonu wala azman loo xamante ne yax la fayen boo xam ne daa seeñu sànni yax yi ci yoon wa yax woo xam ne moom comme que ba mu koy seeñu da koo doon mattaale mu am côté yu ñaw yoo xam ne cëy ku sol carax yu le yu baaxul bu bënnee sa tànk bi li nga am problème nga romb ko daal di koy toxal ci yoon wi waaw aw azman an tariqin nas wala nga toxal li nga xamante ne ni mooy aw aw yax la ci yoonu nit ñi aw amara wala waa ji daal di digle bi ma'ruf ci njekk aw naha wala mu tere am munkarin ci loo xamante ne nii du yiw du lu baax waaw kay léegi nag mu door cee tekk adada tilka sittina wa salaase mi'a wa adada sittina loolu day nekk day taxaw place soixante yi wa salaase mi'a ak li nga xamante ne nii mooy trois cent muy trois cent soixante ñetti téeméer ak juróom benn fukk yi nga xam ne ñooy articulation yi nekk sa sa yi nekk euh, li nga xamante ne nii mooy yi nekk yi nga xamante ne nii moom moo nekk sa yaram te nga waral ko génn sarax saa su waaw day mel ni yooyu yépp matal nga ko waaw moo tax mu ne fa innahu léegi nag waa ji bu dalee yi fa innahu moom yamshi day dox fa innahu moom yamshi day dox yawma idin bu keroogee bés bi mu def lii waqad zuxziha te soril nañ ko nafsahu bakkan waajoo jële mooy boppam anin naar borom bi soril na ko ci safara ci loolee mu def Allah kon yoonu yiw yu bariwu la wallahi mooy yii yépp xatta fekku doj muy gaañ nga puus ko lool yoonu ci yoonu yiw yi la xatta gis benn ab épine am ndég buy gaañ nga toxal ko loolu yoonu ci yoonu yiw la te ku nekk la boroom bi defal yii nii yépp man koo def astaghfirullah nga wax ko subhanallah la ilaha illallah alhamdulillah allahu akbar yooyu yëpp boo ko defee mooy ko saraxe nga waaw waaw kon nag yoonu yiw yi bari na kon sayyidatu Aisha radiyallahu anha wa ardaaha eh, moo solo lii te imaamu Muslim andi ko imaamu Muslim nag moom kese moo ko wéete même moom kese moo ko solo pas imaamul Bukhari mais ñeneen ñi solo ko waa ashaabu sunan ak imaamu Ahmad solo ko te mu ko indi ci kitaabu zakat baabu bayaanu anna isma sadaqati yaqa'u ala kulli naw'in min al-ma'ruf mu ne buntu bi nga xam ne mooy téereeb zakat buntu bi nga xam ne di leeral kenn turu sarax de day nekk ci lépp loo xam ne bépp euh, façon lu baax rek dañ koy mën a tuddee loolu ne lii saraxe la sadaqa la voilà kon nag mu ngi noonu bii di ñëw insha allahu taala ñu daal di jël beneen xadiis boo xamante ne nii